moom la Ka'b ibn al-Ashraf daal di nettali daal nettali li nga xam ne loolu la tontu Abu Sufyaan ne ko yéen yéen gën ñi nga xam ne ñoo ñu gëm yàlla yéen a leen gën jubu yoon te yéen leen gën a nekk ci dëgg suñu boroom nag wàcc aaya ne alamta ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax gisuloo ila alladina uutoo nasiban min alkitaab ci ñi nga xam ne dañ leen a jox Euh, dañ leen a jox nasiiban muy suñu boroom da leen jox cër minal kitaabi ci mooy benn wàll muy tawraat la jox muy ñu yor ko suñu boroom defal leen xéewal gu toll noonu ñu am li nga xam ne mooy tawraat mu ne ndax gisuloo ñooñ yu'minuuna bil jibti wat taawut ñuy daldi malgré loolu leen suñu boroom defal muy nuurun min indi leer boo xam ne ci moom la jóge muy tawraat bi mu yónnee ci seydinaa Muusa alayhi salaatu wassalaam ñoom juif yooyu ñu yor ko ba pare malgré yooyu yu'minuuna ñuy gëm bil jibti ci di jaamu loo xam ne du yàlla di gën leneen lu dul yàlla wax taaxut taaxut boroom xam-xam yi dañ ci wute lu bari ñi ne nañ mooy iblis ñi ne mooy to mooy daal lépp looy jaamu lu dul borom bi subhaanahu wa taala ak yeneeni wax mu ne ñuy topp yooyu wa yaquluuna ñu naan lilladina kafaru yemuñ foofu ñu naan ñi nga xam ne ñoo weddi yàlla haulaai mooy ñoom Abu Sufyan waa Quraysh dem fa naan leen haulaai yéen ñii yéen ñëw weddi yàlla waaye yéen ahdaa yéen a gën jub yoon waaye yéen ñooñee yéen waa Quraysh ahdaa yéen a gën jub yoon fopp min alladina amanu sabila ahda sabila min alladina amanu yéen a a jub yoon que ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla ñoom déggal waa ahlu tawxid ñi nga xam ne ñooy wéetal yàlla la ne ñi nga xam ne ñoom kaaba gi nga xam ne yàlla da ko faa def ngir ñu wéetal ko gaa yi dàq ñooñu nekk fa def fa ñoo ay yàlla yu bari mu ne ñooñu ñooñu dina jub yoon ñi nga xam ne benn yàlla la ñuy wéet suñu boroom ne ulaay gis nga gaayooyee di juif yii ñi wax lii muy Ka'b ibn ak ñi mel ni ñoom alladina ñooy ñi nga xam ne la'anahumullah buur yàlla rëbb na leen wa man yal'anillah falan tajida lahu nasira te nag xamal ne képp koo xam ne ku borom bi subhaanahu wa rëbb la falan tajida lahu nasira kooku mënoo ko trouver koo xamante ni moo koy dimbali mukk mukk mukk ci àddinaam amul ku koy dimbali kan moo lay dimbali bu la yàlla wanee ginnaaw kuy jublu ci yow kenn Kaab ibn al Ashraf bi mu loolu Abu Sufyan loolu la suñu boroom daldi wàcc kon après imaam Muusa ibn Uqba raxmatullaahi alayhi mu ne mu commencé kon yu'linu bil adaawa di wani ak noonoom jullit wa yuharridu an-naas ala al-harb noonu la nekke Makka di xërtal nit ñi ci xare mu ne walam yaxruj min makkata xatta ajmaa amrahum ala qitaali rasulillah keroog génnul màkk di ñibbi Medina lu dul ne waa màkk fexe na ba ñu nekk ci décision bu ferme këne dinañ takk xeex xeex ak yonent bi alayhi prendre leur revanche daal di fayu li nga xam ne mooy xare Badar waaye mu commencé wa ja'ala yushabbibu bi ummul fadl bint al xaaris wa bi ghayriha min nisaa al muslimin hatta adaahu adaahu mu commencé nag di di di di def ghazal <laughs> ghazal it ci façon euh, comme yi ñu doon wax sànq ci poésie arabe dafa am al hija al madh al ghazal tamit ci la ar ritha am na muy euh, tudd ku gaañoom yooyu di ko martial moom lañ naan martial voilà xasal euh, nag mooy yow da tudd benn jigéen di wax poème lay def di tudd ay ay taaram di décrire ay taaram di wax ay taaram di décrire benn par benn léegi nag mu commencé di ko def kan ummul fadli waaw di Lubaaba bint al-Haaris al-Hilaaliya di yaayu Abdullah ibn Abbaas ay ñoom Qusam ak ñoom al-Fadl ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anil jamii ak ñeneen muy soxnaay Abdullah ibn Abbaas la commencé di ci moom lu njëkke di tudd taaram te loolu xam nga loolu c'est grave loolu c'est grave pour ñi nga xam ne ñoom dese na leen maa ul xayaati euh, maa ul alxayaa euh, muy ndoxum ndoxum sa dese na ci ñoom mooy kan moo bëgg ñu toog nga toog dégg ñuy tudd sa sa soxna ñu koy décrire ci télé bi naan moo mel nii moom doxinam bi rafet na di ko décrire bët yi nii la mel kooram nii mooy jël benn par benn di ko décrire ci télé loolu fu saaqil fu jaay mooy ñi nga xam ne vraiment ay pervers lañ ñooñ lay neex nga xam ne ñoom nit ñi di gis ni seen soxna taaroo sax da leen neex ñu ànd ak moom di wan ne ñoom ñoo yor nag ki nga xam ne nag la plus belle de cette de cette contrée am na yooyu loolu mooy faasek dëgg il faut nga nekk faasek ngir nga mel noonu moom nag loolu la xam surtout jamono yooyu nga xam ne non loolu wóolu garaaw la mu commencé nag di tudd ay taaru ummul fadl waaye wa bi ghayriha min nisaa'il muslimin ak ñeneen ci jigéenu jullit imaam ibn Isxaaq ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hatta ba nim leen di lore bi mu defee fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne mu ne kamaa xaddasani Abdullah ibn al-Mughith ibn Abi Burda comme ni nga xamante ne nii noonu la ma ko nettalee sama sëriñ mooy ci bokk na ci ñu mu tuddoon léegi Abdullah ibn al ibn Abi Burda mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam nag bi mbir mi sincèrement nag Ka'b ibn ashraf ñibbi si Medina continuer li nga xam ne moom lay def moo imaam Ibn Ishaq ne summa raja'a Ka'b ibn al-Ashraf ila al-Madina fa shabbaba bi nisaa'i al-muslimiin hattaa aadaahu fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam kamaa haddathanaa Abdullah ibn al-Mughith ibn Abi Burda mu ne bu ma jógee Makka nag ba dellu ci Medina mu commencé di tudd li nga xam ne mooy taaru jullit jigéenu jullit ci ay poème ba nim leen di lore. léegi yonent bi alei saatu salaam nekk nee na comme ni nga xam ne noonu la ko nettali Abdullah ibn al-Mughith Abi Burda man lii ibn al-Ashraf ana kan moo may fegal ibn ashraf mooy kan moo ma koy reyal loolu la riwaaya imaam ibn Isaaq bi ci noonu la ñuy duggee ci riwaaya imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi ci kitaabul maghazi baabu qatli Ka'b ibn al-Ashraf bunta ngi qatlu rey Ka'b ibn al-Ashraf di Ka'b di doomi al-Ashraf imaam al-Buxaari yi xadiis bi mu ngi jaar ci seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad aadha Allah wa rasulahu mu ne euh, yonent bi alayhi salaatu salaam bi Ka'b nag vraiment exagéré rek dépasser les bornes ci lor gi muy lor jullit ñi di lor yonent bi alayhi salaatu salaam euh, yonent bi alayhi salaatu salaam ne ana kan moo may fegal Ka'b ibn al-Ashraf ah mu ne fa qaala Muhammad ibn Maslama mu ne ci la ku ñu naan Muhammad ibn Maslama axu bani Abdil Ashhali ci riwaa imaam ibn Isxaaq mu ne kooku mooy Muhammad ibn Maslama boobu mooy axu bani Abdil Ashhal di mbokk waa bani Abdil Ashhal moom turam moo doon Muhammad ibn Maslama ibn salima ibn xaalid ibn adiyin ibn majdaat ibn xaarisa ibn alxaaris ibn alxasraj ibn amr ibn malik ibn al aws al ansaari al aws alxaarisi abu abdirahmaan almadani kon loolu moo doon turam muy muhammad la tuddoon ibn maslama di muhammad di doomi ku ñuy wax maslama maslama di doomi salima salima di doomi xaalid xaalid di doomi adiy adiy di doomi ku ñuy wax majdaa majdaa di doomi ku ñuy wax xaarisa xaarisa di doomi xaaris xaaris di doomi xasraj xasraj di doomi amr amr di doomi maalik maalik di doomi aws bokkoon ci ko jóg ansaar alawsi alxaarisi dàkkantalam moo doon abu abdirahman almadani muy bàyyi ku ñu abdirahman looloo doon dàkkan talam bokkoon ci waa ahlul madina kon am nañu ne comme imam ibn isxaaq rahmatullah alayhi dane eh, axu bani abdil ashhal mbokk waa bani abdil ashhal la mooy ne moom nii seen seen allié la waa bani abdil ashhal ci waa aws nag la bokk muy xaliifu bani abdil ashhal moom Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu dafa juddu avant ñu yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom avant ñu yónni yonent bi alayhi salaatu la juddu vingt-deux ans avant mooy ne avant début de la révélation moom mooy bi révélation bi am fekk na mu am vingt-deux ans mooy bi ñuy yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk na mu am vingt-deux ans loolu la imaam al-Waaqidi wax eh, moom nag da gis nga ne mais waa ji Muhammad la tuddoon de ñu ne la waaw mais Medina la dëkkoon waaw ñoom xamoon nañ xamoon nañ leen ci benn sens xamuñu ko woon xamu ko woon ah oui mais comment ça se fait mu comme yonent bi alayhi salaatu wa salaam dañ naan la moom dafa bokk ci ñi nga xam ne ci jaahiliya dañ leen tuddoon Muhammad Sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam non yonent bi alayhi salaatu wa kenn mooy ne moom dafa mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom laata muy gane àddina laata muy feeñ fii ci àddina Makka foofu dafa amoon ay turandoo avant muy ñëw Allah Allah mooy ne yow loolu foo ko mës gis mu ngi mel ni naan la waaye joo xam ne te xam nga turam turam moom Makka amuf mooy Makka tur boo xam ne moom moom lañ xam mooy ne doona woon gis moo ku ku doona woon gis ku tudd doonoo woon gis ku tudd noonu mooy ne du tur bu waa Màkka doon tuddee ñëw tudd euh, euh, euh, walla kii nu mu tudd la tudd loolu loolu loolu loolu amuloon waaye nag Eh, moom yonent mi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni nii eh, mooy ne ndax ay mbiram dafa siiw mooy ki gën siiw mbir ay xabaar laata muy laata muy gane si àddina gën siiw mbir bi mu ko ganesee gën koo siiw la ginnaaw bi mu fi jóg bi mu bi mu bi mu génnee suñu àddina bi waaw loolu de yéeme na de moo tax Ah, moom ah, bokkul woon ci tur yi nga xam la Seydil Hadji Malick wax ne eh, moo tax dañ ne ko woon yaayam eh, Sayyidatu Amina Sayyidatu Amina ida wadatihi sammihi Muhammadan al amra amratumi ay kitmanin fat yaghtanini ne moom dañ ne ko boo boo ko boo ko boo ko juree moom boo ko juree tuddee ko in wadatihi mooy boo ko wasini sammihi tudde ko muhammadan al amrak tumi mbir moomu nag nëbbu ko ay yakitimaa ni loo def ko sirrul masul <laughs> muy secret bu nga xam ne moom lañu denc te secret nag boo ko xasee wax keneen tuddatul secret tudd ko nu ko neex mais dootul secret mu ne ko nag boo ko euh, euh, boo ko boo ko boo ko boo ko euh, ko mu tuddati boo ko wasinee na ko tudde na ko tudde ki nga xamante ne ni mooy ah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu nag nanga ko nëbb de ay yakit maanin boo defee lool defa tan tani mi di nga woomu de di nga di nga di nga nekk koo xam ne nag ku gañe ngay doon ku woom li ngay doon moo tax moom turam am na ñeneen nag dañ ne mooy loolu benn wax la am na ñeneen ñu ne maamam ni Abdul Muttalib moo ko tudde ah, bi nga xamante ne nii ci la ko tudde ñu ne ko mais yow waa Quraysh ne ko mais yow mais mais mais yow lan moo tax nga tudde sa doom ji nii hein moo tax nga daal di tudde sa doom ji nii tur boo xam ne ñun xam doonuñ woon nekkul tund woo xam ne yow say maam say maam doonuñ ko woon tudde lan moo tax nga tudde ko noonu moo ne dafa bëgg mu nekk koo xam ne dañ koy sant ci kaw suuf di ko sant ci asamaan yi Allah al moo taxit yonent bi alayhi salaatu salaam te ay xabaaram dafa siiwoon dafa woon bu yàgg loolu nag moo tax nit ñi nag jigéen ñi dañ doon def euh, mooy ñi xamoon loolu ñu bari xamoon ne ak feeñam mu ngi jege mooy ne ku ci ñu bari buñ masoon a am doom ci tribu arab yi dañ ko doon tudd Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam ndax mu nekk kooku ndax moom moomu ñu tudd naan moom mooy ñëw te noonu lay tudd te mooy ki gën ci mbindeef gën ci mbindeef te mooy jamonoom jot na jege na ñoo tax ñu doon def loolu moo tax dafa am ay turandoo laata li nga xamante ne ni euh, mooy euh, mooy lan mooy muy daal di juddu Allah kay loolu moo tax nag Muhammad ibn Maslama bi Muhammad ibn Maslam al Awsi al Haarisi moom dafa bokkoon ci ñooñ moom dañ ko tudde woon yonent mi alayhi salaatu salaam ci ñi nga xam ne ci jaahiliya mooy avant ñuy yónni yonent mi alayhi salaatu salaam sax moom tudde nañ ko moom tuddoon na noonu waaw wax nañ la ne dàkkantalam moo abu abdurrahman am na abu abdullah la am na ñu abu sa'id la waaye bu njëkk bi moo gën a siiw mooy abu abdurrahman moom muhammad ibn maslama bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda bokk na nag ñi njëkk dugg ci lislaam bokk na ci njëkk a dugg ci lislaam ah mooy dafa dugg ci lislaam mais ci loxoy seydina musab musab ibn umayr musabul xayri radiyallahu taala anhu wa arda mooy ne moom bi muy tuub mooy ba fa seydina boo fàttale ko eh, te yonent a alayhi salaatu salaam laata muy gàddaay dafa yónni woon Seydina Musa radiyallahu taala anhu ngir mu daldi dugal euh, ñu jotoon a tuub mu daldi leen jàngal seen diine mais répandre li nga xam ne mooy l'islam wooteem l'islam gën koo yaatal Medinatul Munawwara ba sang yu mel ni ñoom si Sa'd ibn Mu'adh ak ñoom Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu anhuma daal di tuub ñu bari mbooloo bari nag daal di tuub après moom mi nag imaam ibn Sa'd nee na Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu moom dafa tuub laata Sa'd ibn Mu'adh dugg ci lislaam mooy bokk nañu ñëkk a nangul kan Seydina Mus'ab bi mu ñëwee Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam bi nga xam ne nag ci la euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi gàddaay see di def fraternisation bi di boole di mbokkale ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi di mbokkale ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy jullit ñi moom mii mu ngi ko mbokkale woon ak Abu Ubayda moom la ko boole woon moo nekkoon ki nga xamante ne nii moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon boole muy abu ubayda aamir ibn al jarrah radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom nag seydina muhammad ibn maslamat al awsi al xaarisi radiyallahu taala anhu wa arda bari na nag lu mu jële ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de te tamit fekke na bokk na ci ñi nga xam ne xare yi xare yi njëkk am moom mi fekke na ko moo tax fekke na ghazwatu badrin fekke na badr ghazwatu badrin fekke na ko minal badriyin waaye amul benn xare bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi xare lu dul fekke na ko ba mu des ba mu des yenn xare yoo xam ne euh, comme euh, Tabuk ghazwatu Tabuk boobu yonent mi alayhi salaatu wassalaam moo ko ne na fa des na des Medinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moom moo ko fa moo tax demul ndax Tabuk dafa mettoon bokkul woon fi ñi nga xamante ne nii euh, moom dafa bañoon a dem waaye yonent bi alayhi salaam moom moo ko euh, euh, jox ndigal ci mu des fi nga xamante ne nii mooy ghazwatu Tabuk demul woon ah moom nag la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la Ka'b ibn ashraf al-Yahudi al-khabith mu bon ni deme Quraysh ginnaaw Badr ñu gañe leen gëmu ko mu mujj bi mu gis ne affaire bi am na mu dem Quraysh nag mer di xërtal waa Quraysh ak ñoom Abu Sufyan ci ñu gaaw préparer xeex ngir jël seen revanche ci kaw julli ñi ñu naan déet mu jóge fa ñëw Medina di saaga yonent bi alei saatu salaam di bind ay poème bi ci wax taaru di ci décrire taaru jigéenu julli ñi di leen ci nga xam ne loolu façon ŋàññal te lu ñaaw la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne comme li imaam al Buxaari kon rahmatullah aleyhi wax ne fa qaala rasulullah qaala rasulullah seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne man li Ka'b ibn al Ashraf fa innahu qad aada allaha wa rasulahu ana kan moo may fegal ayu mbonte kambam nal ashraf ndax pooyoom yu bon yi muy def ci man ak jullit ndax moom lor na yàlla lor na yonentam na wassalaam ki jógoon keroog tontu yonent mi aleyhi salaatu ngir dox mission bopp imaam al Buxaari imaam Jaabir ne fa qaama Muhammad ibn Maslama ci la Seydina Muhammad ibn Maslama mii daal di jóg fa qaala mu ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wa sallam atuhibbu an aqtula yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane ana kan moo may fegal Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad aada allaha wa rasulahu mu ne ana kan moo may fegal Kaab ibn al-Ashraf ndax moom lor na yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam nee na Kaab Muhammad Seydina Muhammad ibn Maslama daal di jóg ne ko yaa rasuulallah ne ko yow ndaw yàlla li atuhibbu an aqtula ndax dangaa bëgg ma rey ko qaala na'am yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko waaw qaala mu ne ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa'dhan lii an aqula shay'an comme que rek bëgg ma rey ponkal mu toll ni Ka'b ibn ashraf bokk ci kilifaay Banu Nadir juif yi nag fii ci Medina foog nag kon nga may ma permission ma wax mbir mooy euh, da koy ñaan ngir mu wax ci yonent bi alayhi salaam loo xam ne du noonu ndax bu demee comme que lii waa ji da koo bëgg rey foog bu demee discussion bi muy teg ba waa ji am ba am confiance waa ji ba ni mu koy jekkoo man koo rey mooy foog te moom comme que jamono jii ci saaga yonent bi alayhi salaatu salaam lay liggéey moom waa ji Ka'b ibn al-Ashraf alayhi la'natullah ak di ko wax lu ñaaw mooy ne mooy kiy ñëw pour nga am confiance ci moom foog nga am loo xam ne yow dangay ngay demee côté mooy xaw a wax lu niroog moom li muy wax wax ci yonent bi alayhi salaatu loo xam ne daal jaaduwul léegi nag Seydina Muhammad ibn Masla ba mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam ah, bu dee dangaa ndax dangaa bëgg ma rey ko mu ne waaw mu ne ko kon nag jox ma ndigal ci ma wax mbir ci yow mooy danga may may bu ma demee plan yi may tëral mooy yi may wax ci yow te du noonu mooy yooyu yëpp plan la bu ma teg mais mu nekk loo xam ne dama ci am permission mooy bàkkaar bu ma ci fekk ndax est-ce que xamoo ko saaga yonent mi alayhi salaatu salaam yow waxuma la yéeféer nga sa àtte mooy ñu raay la moo tax mu ne man nag danga may permettre ci cas bi man ma wax ci yow lu dul noonu ndax mooy loo xam ne daal jaabu yonent mi alei saatu salaam ne ko naa ne ko euh, euh, euh, may naa la ko mooy xul mu ne ko xaala xul waxal demal sa plan yi loo wax ci man baax voilà riwaaya imaam ibn Isxaaq bi te mu jëla ko ci sëriñam bi Abdullah ibn al-Mughith ibn Abi Burda bi riwaayatin mu'dal riwaaya boo xam ne dafa am rupture deux ñu tëb euh, mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waxee lool man lii bi ibn al-Ashraf mu ne ko ana laka bihi ya rasulallah ana aqtulu nee na Muhammad ibn Maslama axu bani abdil ashhali ne man yonent mi alei satu salaam man maa lay defal loolu man maa koy rey yonent mi alei satu salaam ne ko fafal in qadarta ala dalik ne ko defal bu dee man nga loolu qaala fa raja'a Muhammad ibn Maslama fa makatha thalathan la ya'kulu wa la yashrab illa ma yu'liqu nafsahu ah, nee na yonent mi aleyhi salaatu wasalaam bi mu ko waxee lool seydna Muhammad ibn ma daal di dem fa makatha thalathan laa ya'kulu wa laa yashrab illaa maa yu'liqu nafsahu mu daal di passé ñetti jours yoo xam ne du lekk du naan lu dul loo xamante ne li muy lekk daal mooy loo xam ne lu koy téye mooy le minimum loo xam ne mooy tax du dee li nga xam ne moom yaramam da koo soxla sinon bu ko lekkul naanu ko dee loolu rekk la doon jël moo xam nga lekk bi amatu ci plaisir defatu ko ngir naa kii wa non mooy da koo def uniquement pour baña a dee ak di naan ngir bañ a dee loolu rek ñetti jours ginnaaw bi neenanti ma la saar-saam dinaa def lool nee na fa zukira zalika li rasulillah sallallahu alayhi wa nee na ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko ah Muhammad ibn Maslama kat radiyallahu anhu ñetti fan ngi lekkul naanu lu dul lu koy téye rek lay jël lu ko mën a téye mu ne fa da'aahu yonent bi alayhi salaatu salaam ko fa qaala lahu mu ne ko lima tarakta at wa sharaab ne ko yaa Muhammad ne ko yow Muhammad ibn Maslama lan moo tax nga bàyyi lekk ak naan fa qaala mu ne ko yaa rasulallah ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qultu laka qawlan laa adri hal afi laka bihi am la lii mooy riwaaya imaam ibn Isaaq mu ne ndax dama laa wax mbir moo xam ne xaw ma ndax dinaa ko matalam déet yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne ko innama alayka al jahl ne ko yow lenn rekk nga am liñ ma waxoon ne diñ ko yow lenn mooy ne yow defal effort mooy ne fee les résultats loolu yow du ci yow yàllaa yor résultat jullit ak loolu la yow bul toog démissionné naan non loolu fooguma ne naa ko man non concours bii moom c'est raté non je je je ne peux plus man je ne peux plus devenir ingénieur ku la ko wax yow jàngal defal rek innama alayka al jahd yonent mi alei ko yow li nga am mooy defal les efforts qu'il faut en tout ngir am nekk ingénieur wala ngir am euh, am formation bi nga décroché wala bokk yow sa liggéey bi nga réussir sa tailleur gii nii nga nekk un grand tailleur wala nga nekk un grand mécanicien yow innama alayka al nga nekk un grand paysan loolu un grand laitier un chocolatier ak yu mel noonu mooy ne yow bul toog naan non lii man moom non lii moom affaire bi xam naa ne damay sonal sama bopp rek du ma réussir déedéet innama alayka al jahl yow kër kër yi moo la war kër kër yi rek buur yàlla mooy res li ci des lii nag mooy suñu problème ñun dañuy démissionner avant ñuy dugg ci affaire bi non lii je ne peux pas ouh dafa difficile man nga xam ne jànguma ba am 40 ans bëgg commencé di jàng alifun baa ay abata di non yo ak ak seen kii yi nga xam ne euh, euh, euh, alphabet bi ay qa waaye qa dama koo mën wax ay va la a waay waay waay waay waay sawaay yi yi mais c'est foutu non c'est pas foutu innama alayka al jahd yow defal effort te inna ma'al usri yusran coono boobu ngay def xamal ne au bout du tunnel la fa nekk mooy yusran mooy ak yombul yomb kon nag mu ne ko yow Muhammad ibn Maslama jarul ngay kii noonu di xalaat naan est ko yow inna ma alayka al jahd defal effort yi yii nga xam ne moo lay permettre ba nga def li nga waxoon qaala mu ne ko nag ya rasulallah yow ndaw yàlla li innahu la budda min an naqul xam nga riwaay imaam al Buxaari bi moom dane yonent bi alei satu salaam bi ñu ko ko waxee automatiquement dane ko euh, ndax dangaa bëgg ñu rey ko mu ne waaw ma rey ko mu ne waaw mu ne ko kon nag di ma jox ndigal ci ma wax dara bii nag bu riwaay imaam yu saax bi dane mooy affaire bi du automatiquement te loolu c'est possible mooy ne riwaay bi boo mën na tëb loolu bu imaam Buxaari yi en tout cas wax affaire yi rek ni mu demee bii dane dafa toog ñetti fan yoo xam ne lekkul naanul di xalaat ci affaire boobu yonent na saab-saab bi mu ko woowee ba xam ne lii la mu ne ko yow defal rek defal effort ah, mu ne ko ñun nag mu ne ko man nag laa budda la naa na naqul foog nga permettre ñu am loo xam ne dañ koy wax ci sa àq loo xam ne du noonu ngir ñu mën a rëpp këpptal waa ji suñu proie yi ñuy waajal di zay di Ka'b ibn al-Ashraf alayhi laanatullah pour ñu dalal xelam ba wóoluñu bañ man koo rey fokk ñu wax ci yow nga permettre ñuy wax ci yow loo xam ne du noonu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko fa quulu ma bada lakum fa antum fi xillin min dalik ne ko yow kon loolu mooy mission commando la fa quulu wax leen ma bada lakum wax leen lu leen neex fa antum ndax yéen fii xillin min daalika yéen loolu dagan na ci yéen imaam ibn Isaaq ne ci riwaay boobu fajtama fi qatlihi Muhammad Maslama ah, daal di dajaloo ngir rey ko ki nga xam ne mooy Muhammad ibn Maslama après dinañ àggale riwaay imaam ibn Isaaq bi insha allah bu ñëwaatee ci riwaay imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne bi nga xam ne kon ci la yeneen yeneen ma lay saar fa foog nga jox ñu permission rek kon ñu wax ci yow loo xam ne du noonu de yeneen ma lay saar ni ko xul demal nga wax lu la neex waxal mu ne fa ataawu Muhammad Maslama fa qaal léegi nag Muhammad ibn Maslama radiyallahu daal di dikkal Ka'b ashraf ne ñëw nag ci moom ne ko inna hadha ar-rajula qad sa'alana sadaqatan wa innahu qad 'annana wa inni qad ataytuka astaslifuka qaala wa aydan wallahi la tamullunna ah qaala inna qad ijtama'naa falaa nuhibbu an nada'ahu hattaa nadara ilaa ayyi shay'in yusiiru sha'nahu nee na Muhammad ibn Maslama Seydina Muhammad ibn Maslama al-Haarisi al-Awsi radiyallahu anhu mu ne dem ci Ka'b ibn al-Ashraf Ka'b ibn al-Ashraf nag dafa amoon benn forteresse benn kër gu baax la amoon boo xam ne comme bu doon tey comme palais mais nekk vraiment c'était une villa fortifiée bu rafet mais bu fo boo xam ne pour nga dugg fa il faut nga wax carte blanche lay patte blanche lay wane sinon daal mais comme nga xam na Muhammad ibn Maslama boo ñoom mu jàpp ne léegi rek surtout bu ñëwee waxtaan bi muy waxtaan ak moom mu ñëw ne ko bi mu ko accueillir këram mu ne ko inna hadha ar-rajula qad sa'alana sadaqa mu ne ko góor géede muy yonent bi alei saatu salaam la ci jublu yow yëgal ne yow Ka'b ibn ashraf que ne ñun ñii ko topp kat sa'alana dañu laaj sadaqa mooy sarax bu ñu war a joxe muy azaka wa innahu qad annaana te nag dëgg-dëgg nag wax dëgg yàlla nag sonal nañu nag mooy teg nañu loo xamante ne nii lu diis la ci laaj gi nga xam ne moom lañu laaj ñuy joxe azak lii la waxoon ne euh, baal baal ma wax ci yonenti ma leen saab-saab nag foog nag nga may ma nag ma daal di am nag loo xam ne moom laay wax ci yow wa innahu qad annana wa waay waay waay waay dëgg-dëgg nag sonal nañu nag euh, léegi wa inni qad ataytuka nee na mu ne waat wa inna wallahi la tamullun na kene moom mooy dinañu sonal sonal boo xam da ngay dem ba yow dootoo euh, euh, euh, da ngay ba désespéré ba ba ba laisser les les loo xamante nooy kii na ko Muhammad ibn Maslama nag ne ko wa inni qad ataytuka astaslifu man nag li ma fi indi yow Kaab Euh, mooy wax naa la kon li ñu dal ñun ñun ñu ko topp euh, damaa dikk nag ngir daal di lay leb dama laa bëgg leb ngir sarax bi ñu laaj ñu joxe ko euh, ma daal di koy ma daal di remplir ma daal di def li nga xam ne moo ma ci war ah ndax kat inna qad ittaba'na ndax kat ñun dañ koo taab dañ koo topp nañ ko te fa laa nuhibbu an nad'ahu hatta nadara nañ koo topp topp nañ ko ba pare topp nañ Seydina Muhammad ba pare sallallahu alayhi ah, ñun nag bëgguñu di ko bàyyi nekk ba ci yoon wi ñu bàyyi ko noon te ñoo ko toppoon ci début bi ñun daal bëgguñu ko bàyyi fekk xamuñu mbiram fan lay mujje ñun daal nañu ànd ak dañoo comme que du xas nañ koo nangul mënuñu koo bàyyi fekk xamuñ mbiram nii muy woote lislaam gi fan lay mujje waqad aradna an tuslifana wasaqan aw wasqayn mu ne ko nag ñun nag li ñu bëggoon mooy nga daal di ñuy euh, lebal li nga xamante ne nii mooy euh, wasqayn wasqan aw wasaqayn loolu benn euh, façon euh, lu ñuy lu ñuy natte la wasaq al wasqu nattukaay la boo xam ne équivalent wu soixante cent la équivalent wu soixante cent cent mooy ci booy muurumtu koor cent mooy boo jëlee mudd liñ naan muddum koor nga jël sa loxo tàllal ko ubbi sa ñaari loxo nga nga nga mel ni kuy ñaan nga yëkkati nga tàllal leen mais doo leen tëj bu baax doo leen ubbi bu baax ñu yem nga tibb par exemple ci ceeb bi wala dugub bi wala lool ba mu toll noonu nga def fenn ba mu nag kaat loolu mooy cent lii nag euh, wasq mooy loo xam ne sittuuna mooy il faut soixante bu ci matee soixante saa ci lu toll noonu loolu mooy was mu ne ko nag man nag loolu lañ bëgg nga daal li ñuy lebal ah. léegi bul toll noonu ñoo la ñaar mooy bu dee soixante wala soixante fois deux loolu lañ bëgg daal nga daal li ñuy lebal ah. yow Kaab ibn al Ashraf ndax kat sonn nañ léegi fa qaala naam mu ne leen waaw d'accord naa mën naa leen lebal dangay xam ne nag du Seydina Muhammad ibn Maslama rek moo demoon moo tax imaam ibn Isaaq ne mooy mission bii bi muy dem mooy ne ci la ne fajtamaa fi qatlihi Muhammad ibn Maslama wa Silkaan ibn Salaama ibn Waqsh te kooku ñu ngi ko gënoon a xam wa huwa Abu Naa'ila ahadu bani Abdil Ashhali wa kaana axaa Ka'b ibn al-Ashraf min ar-Radaa' wa Abbaad ibn Bishr ibn Waqsh ahadu bani abdil ashhal wal xaaris ibn aws ibn muaaz ahadu bani abdil ashhal wa abu abs ibn jab axu bani xaaris ah mooy mbooloo mii la woon mooy riwaay imaam al buxaari bi raxmatullah aleyhi ci kitaabul maghazi mooy dafa tudd ñooñu waaye dafa tudd muhammad ibn maslama waaye du moom rek de du moom rek waaye àndoon na ci ñii nii imaam ibn Isxaaq tudd ah mu ne ñooñu ñooy ñan mu ne mooy Muhammad ibn Maslama ak Silkaan ibn Salaama ibn Waqsh di Silkaan ibn Salaama di doomi Waqsh Abu Naa'ila la tuddoon al ansaar yi moo doon dàkkamtalam te la gën siiwe waaye turam dëgg mooy silkaan ibn salaama ibn waqsh ibn rughba ibn zawara ibn abdil ashhali ansaari al ashhali al ansaari moom di abu naa'ila bi turam moo silkaan ibn salaama di silkaan di doomi salaama ibn waqshin di doomi waqsh Waqsh boobu di doomi Rughba Rughba di doomi Zanwara Zanwara di doomi Abdil Ashhali al Ansaari al Awsi kan frère la woon ci Salama ibn Salaamat ibn Waqsh def nañ tarjamaam lu jiitu walillaahi alhamdu wal minna di Salama ibn Salaama ibn Waqshin euh, moo doon nettali juif boobu li ne woon seen seen euh, ñëwoon ci waa banu Abdul Ashal laata yonent mi alayhi salaatu salaam di feeñ di leen tuddal ay mbiram ba yonent mi alayhi salaatu salaam ñooy ñoom ñu tuub moom mu ne tuubul muy Salama ibn Salama boobu moom frère wu kii la woon bi Sirkaan ibn Salama di Abu Na'ilat al la tuddoon am ñu ne euh, noonoo tudduloon Saad Saad frère am la woon am ñu ne silkaan bi euh, surnom la woon waaye turam mooy Saadu waaye daal lu ci gën deme li mu gën a suiwe mooy Abu Naila moom nii nag a na ci ñi nga xam ne moom Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala wa ardaahuma moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo euh, bokk participer ci rayu ki nga xam ne mooy Kaab ibn al Ashraf alayhi laanatullah al yahuudi moom bi mu ñëwee comme que mbooloo mi comme li imaam ibn Isaaq wax du Muhammad ibn Maslama kese moom moo demoon waaye mbooloo lañ nekkoon moom mii ci la woon di Silkaan ibn Salaama ñoo formé woon mbooloo commando bi dem rey gaa yi ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Ashraf ak Abbaad ibn Bishr ibn Waqsh ak Al-Haaris Aws ñoom ñépp ñu bokk ci Bani Abdil Ashal ak Abu Abs ibn Jab bi ñu ñëwee nag moom lañ jiital comme que moo ci ndax moom kaana dafa nekkoon moom mii axaa Ka'b ibn al-Ashraf min ar-radaa moo Ka'b ashraf ñoo bokkoon nàmp frère bi leewam la woon ñoo nàmpandoo te kooku ci arab yi dañ la doon jàppe comme frère bi nga xam ne na bokk ndey baay te l'islam bi ñëwee loolu la mooy kooku mënoo ko takk de toute façon femme bi la nàmpal moom doomam bi jigéen mënoo ko takk même bu dee quinze ans après la am doom jigéen mënoo takk kooku ndax yéen moom yaayam dalaa nàmpalo léegi nag ñii biñ ñëwee ñu xam ne kon Ka'b ibn al-Ashraf kii ñoom ñépp ay allié woon la ñoom waa ndax waa Banu Nadir ay allié wu waa Bani Abdil Ashhal lañu woon muy juifu Banu Nadir yooyu allié lañu woon ci waa Bani Abdil Ashhal léegi nag comme que moo gën a jege nit ñi ci mbooloo mi fa qaddamu bayna aydihim ila aduwillah Kaab Silkaan ibn Salaama Abaa Naa'ila biñ nag ba tëral seen plan ngir rey Kaab ibn ashraf eh, ñu daal di jiital ne Silkaan yow yaay dem ndax yow yow la Kaab yaa ngi ay frère ngeen léegi mu daal di koy dikkal. fa jaahu fa taxaddasa maahu saa wa tanaashadaa shi'ran wa kaana Abuu Naa'ila yaquulu shi'r mu ne léegi mu dem waxtaan waxam moom dem ci kaamu mu dalal ko ñu toog di waxtaan après nag ku nekk daal di décliner sa poème comme que ñaari poète yu dajale ñaari frère di ñaari poète yu mag ku nekk décliner say poème say poésie yoo def ñu daal di di waxtaan euh, ginnaaw gi nag bi ñu waxtaanee lool mu ne nag moom Abu Naila summa qaala ginnaaw gi Abu Naila ne ko wayhaka ibn al Ashraf ne ko yow ibn Ashraf ah lii waxinu araab la toskare ñeel na la mais tekkul na loolu la ko ñaanal inni qad jittuka li xaajatin uridu zikraha laka faktum anni ne ko man abu naila kat sa frère comme ni ma xame ah tey nag dama laa dikkal li xaajatin uridu zikraha laka faktum anni man nag tey li ma indi mooy benn yitte boo xam ne benn aajo daal moo tax ma ñëw tey ñëw ma rek pour visite de courtoisie comme ni ma koy defee nga ma koy def ñu koy defante ngay ñëw di ma seet si ngay ñëw di la seet si tey du looloo mën di de waaye tey bu ma jógee aajoo tax ma sol sama daal di ñëw ci yow kamb sama frère dama bëgg rek tuddal la aajo bopp waaye faktum am nii nag mu ko nëbbal bu ma kenn yëg nag bu ko kenn yëg de sama digganteeg yow la xaala afal kamb ne ko waxal dinaa ko def yëgal ne loo fi wax du siit du seen na fenn doo leen fenn di ko dégg qaala kaana quduumu hadha ar-rajuli alayna bala'an min al-balaya aadatna al-arab wa ramatna an qawsin wahida wa qata'at 'anna as-subul hatta da'a al-'iyal wa jahidat al-anfus wa asbahna qad jahilna wa jahida 'iyaluna mu ne ko nag gis na ñëwuk waa jii muy góor gii nekk ci suñ biir di yonent bi alayhi salaatu salaam lay wax ndax ñaanoon nañ digal këne nag fokk ñu wax dara yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen wax leen lu leen neex loolu lépp dagan na ci yéen mu ne mu ne Ka'b ibn ashraf yow sama frère wumpuloo ne góor gi ñëw dugg ci suñu biir nekk fi ay jamono dikkam fii dëg mënam ci suñu biir balaa an kaana quduumu hadha ar-rajuli alayna balaan min al laay balaa bu mag la ci balaa yi ñu yàlla na too buur dalal xelam ndax adatna al arab le fait que ñu accueillir ko ñun waa ñun waa lamsaar tax na arab yépp daal di noonoog ñun waramatna an qawsin waaxida ñoom ñépp ñu tiireendoo benn flèche jëme ci ñun mooy ñoom ñépp ñu takk nekk benn contre ñun waa lamsaar te ñooñu ñu leen jiite ñooy waa Quraysh ndax lan lan mooy suñu crime fat gu ñu fat góor gi aleyhi salaatu wassalaam wa qata'at anna subul ba pare nag yoon yépp léegi moo ñu nekk ñoo xam ne ci ay impasse lañ ne yoon amatuñu fuñ jëm yoon yépp dog dog na ci ñun fu ñu jëm fu ñu laal rek ñu ne ñu du fii kenn bëggatu la jox commerce ak ñun kenn bëggatula amati relation ak ñun ñu ah façon embargo daal diplomatique gars yi faaleetuñu ak économique waay waay metti na de xatta daa al ayal ba suñu famille suñu njaboot yi daal di sànku wa jahidatil anfus o oh, ñun nag suñu bakkan yi ñu sonn tollu lañ ci coono boo xam ne foo ko natt weesu na wa asbaxnaa qad jahidnaa wa jahida iyaaluna ñu mujje ci suñu bopp damm nañu tàyyi nañu dee wax fa jamono ji ñeneen ñi ñoom fi ñu ngi nekk ca ndax fokk ñu dalal xelu waa rek plan bi du dox fa qaala Ka'b ibn al-Ashraf Ka'b ibn ashraf ne alayhi la'natullah ama wallahi laqad kuntu ukhbiruka ya ibna salaama anna al amra sayasiru ila ma aqul da ko ah bon ama wallahi laqad kuntu ukhbiruka ne ko ama bon man waxoon naa la ko wallahi waat naa ci yàlla dëgg-dëgg nag yow sama frère ya ibna salaama man silkaan man gis nga man sa frère di Kaab ibn Ashraf waxoon naa la lii bi mu fi ñëwee ngeen di gaaw di dugg ci lislaam di ñii di dem foofa di ko fekk Makka di dugg ci lislaam man Kaab ibn Ashraf lu ma la waxoon est-ce que yow masuma la ne mbir yi gis nga yi ngeen di dugg bulle la rek bulle la day day exploser ça va exploser bi ça va ngeen ñàkk yéen ñépp château de carte la rek ngeen dugg ku nekk di daw di njëkkante dugg ci biir dina màbb seen kaw de ay waay waay ama wallahi laqad kuntu akhbiruka ya ibn salaama waay waay aba ibn salaama sama frère waay waat naa ci yàlla ndax waxuma la woon lii këne anna al amra sa yasiru ila ma aqul këne l'islam ngeen di dugg lu yées la lu bon la te fi leen jëwe du baax gëmu ngeen ma gëmoo ma waaye waxoon naa la jamono jooju këni de toute façon mbir yi man li ma leen wax man Ka'b ibn al-Ashraf lii ma la ne lislaam bii ngay dugg bu ci dugg ndax problème na lay indil waxoon naa la ne mbir yi loolu lay demee te yaa ngi yaa dellu si ñëwaat wan ma ne yaa ngi ci coono yow ak ñi la ñi ñi ko ñi ko topp fa qaala lahu silkaan léegi nag mooy kon gis nga mu ngi mel ni bu doon koy napp jën onze bi commencé na jàpp nag proie mooy jën bi commencé na seex affaire bi onze bi fa qaala lahu silkaan silkaan ne ko radiyallahu anhu di abu naila inni qad aradtu an tabi'ana ta'aman wa narhanaka wa nuwathiqa lak ne ko nag léegi man li ma bëggoon yow sama frère di camp comme que nag mbir mi demee na noonu damaa bëggoon nga daal li ñuy jaay li nga xam ne mooy ñam xam nga ci riwaaya imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu dane góor gii de dañoo laaj sarax te nag wax dëgg yàlla sonal nañu man nag dañoo ñëw damaa ñëw ngir nga daal di may lebal lii mooy ku nekk dafa ñëw après wax loolu mu ne ko waskan aw wasqayni mu ngi ci liñ la waxoon ci saa wala soixante fois deux léegi euh, kii ne Ka'b ibn ashraf bi ko Silkaan ne radiyallahu Abu Naila ah man nag damaa bëggoon nga jaay ñu ñam waaye dañ lay tayle dañ lay hypothéquer hypothéquer benn mbir laa lay jox mooy rahn wanu wa siqalak bu ko defee après nag mooy ne amul luñ la fay léegi dinañ la jox suñu wanu wa siqalak mooy dinañ la jox suñu kàddu taayoo xam nga xame woo ma di wax lu dul am lu amul jox naa la sama kàddu du ko ne ñan biñ ma nara biñ ñuy lebal euh, mooy ne amuñ xaalis buñ la jox mais dañ lay jox loo xam ne comme garant lay doon hypothèque lay doon yaa koy yor bu ñu la fayee nga daal di ñu koy delloo loolu mooy hypothèque comme ma ne man de damaa soxla woon benn ordinateur ndax temps yi dama war a bind sama mémoire bi année bii mais nag awma xaalis bu ma jënde ordinateur ma dem ci benn waay boo xam ne am na ordinateur ma ne ko wala day luy ay ordinateur ma ne ko wala da koy da koo am ma ne ko man euh, dama bëggoon sa ordinateur bi nga daal li ma koy lebal neuf mois mais nag aw ma xaalis ma lay jox léegi mais am naa benn imprimante sama kër boo xam ne dama la koy jox bu ma indi bu bu ma ci paree indi la sa ordinateur nga delloo ma sama imprimante bu dee nag delloo ma la sama sa ordinateur yow sa imprimante bi yaa ko moom loolu mooy raxam léegi nag ñoom loolu la ko silkandoo eh, ne ko nag wa tuhsinu fi zalik na rafetal nag ci mbir mi nag mooy dang ñu jaay bul sa safal mbir yi ci ñun léegi eh, kaabu ne ko laahi tarhanuuni abnaakum ne ko contrepartie bi ñam bi ma leen di jox mooy dangeen may jox seeni doom ni ngeen di def comme que dangaa bëgg ma lebal leen dangeen may jox seeni doom ngeen may jox ah, subhaanallah mooy jox leen ma seeni doom ma door leen a lebal lekk bu ngeen ma fayul seeni doom man Ka'b ibn al-Ashraf maa leen di moom moo tax ci riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi mu ne Muhammad ibn Maslam ne ko man de pare naa ngir defal leen li ngeen wax waaye nag irhanuni di ngeen ma man ak condition dinaa la lebal dangaa bëgg ma lebal la mais foog nga jox ma loo xam ne mooy garanti bi mooy hypothèque bi ne foog ngeen jox ma ko mooy tayle li ñuy tayle xaalu ñu ne ay shay'in turid mooy ñoom ñu ne mooy bi ñëwee mooy léegi xam ko jiital nañ ci mu ne mu ne ñu ne ko yow Abu Naila ki ak Muhammad Muhammad ibn Maslama ne ko mais léegi yow ku ci nekk ne yow lan nga bëgg abu maslama ñu laaj euh, ki ne muhammad ibn maslama ñu daal di laaj euh, sa euh, kaab mu ne irhanuni nisaakum damaa bëgg ngeen daal ñuy ngeen seen soxna yi seen jabar yi ngeen may jox comme hypothèque laa <laughs> ilaha illallah ci riwaaya imaam ibn Isaaq bi bi nga xam ne ci la ne dangeen may tayle seen seen doom yi qaala abu naa'ila ne ko laqad aradta an tafdaxnaa inna ma'i asxaaban lii ala mithli ra'yi wa qad aradtu an aatiyaka bihim fatabi'ahum fatabi'ahum wa tuhsina fi dhaalika mu ne ko abu naay la mu ne ko waa yow kaabu yow itam looy wax nii yow naka nañuy joxe lekk ñu lay jox suñu doom yi yow nag ñoo bëgg toroxal te nag waaw voilà voilà euh, naroon naa ko fàtte comme que moom lañ jiital mooy ñeneen ñu nga ci suuf di xaar ñoom ñu dugguñ ñu ne mu ne mu ne ko yow nag ñoo bëgg toroxal voilà tiens inna ma'i ashaab ashaaban man dama ko fàtte woon am na ñoo xam ne ci waa banu Abdul Ashal samay frair yoo xam ne ñoom dañu topp góor gi ma la wax léegi alayhi salaatu wassalaam ñoom gis nga li ma wokk moo leen xuri li ma dala leen dal man nag dama bëggoon waqad aradtu an fa bihim fatabi'ahum damaa bëgg woo leen ñu ñëw bu ko defee marché bi nga def ñu ko ñun ak ñoom ñépp nga xam ne ci lay gën a baax wa toxsinu fii dalik mais nag foog nag nga defal ñu affaire ah doo mettil mbir yi bon mooy liñ naan ah wàññil nag ñu wàññil affaire bi woyofal ñu nag liñ ñuy jaay wa narhanaka min alxalqa ma fihi waa alxalqa mooy kii mooy arme da leen ne abu naay la dina ko ñun nag buñ ñëwee bon ñun nag ay di la jox suñuy doom yooyu duñu ko man ndax loolu mooy gàcceel ñu dina ñëw ci riwaay imaam al Buxaari bi la wax imaam um, uh, Muhammad ibn Maslama insha allah mu ne mais loolu duñ ko man mais sama gaa yooyu li ma xuri li leen wo li ma woq leen xuri léegi ndax duma leen woo man dama bëgg woo leen ñu ñëw bu ko defee ñu defandoo marché bi waaye nag buñ ñëwee duñ la jox ay di la di la jox suñuy jabara arme lañ lay jox ay jaasi yu baax suñuy arme lañ lay jox bu ko defee nga yor lool lu tax mu wax ko mooy ngir comme que ñoom dañoo teg plante ay jaasi lañ yor ngir ray ko ñoom bu bu leen entrée gis jaasi yi mu jàpp ne ah lii mooy jaasi yi nga xam ne moom lañ teg plan moom lañ ma war a jox bopp ma daldi leen lebal jox leen ñam bi ñu soxla léegi silkaan bi mu waxee lool ne ko dinañ la jox ci arme loo xam ne yow diñ ci am diñ ci doyal diñ ci am kóolute dina la doy léegi nag mu daldi dellu ci gaayami fa axbarahum xabara daldi leen nettali la nga xam ne mooy xalaat bi ba pare mu digal leen nag ne leen an yaxudu silaax summa yantaliqu ne leen jël leen seen jaas yi te ngeen ñëw ah, loolu mooy riwaaya boobu ci riwaaya imaam ibn eh, imaam al Buxaari bi raxmatullah alayhi dane Eh, Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la laaj ne Kaab ñun dañoo bëgg nga daal di ñuy damaa bëgg nga daal di ñuy lebal eh, kii ne Kaab ne ko waaw dinaa ko man waaye nag ndax góor gi dañoo laaj sarax boo xam ne way wax dëgg naa naa waaye sonal nañ mu ne man li ma bëgg mooy ngeen daal di may tegal it ngeen jox ma loo xam ne moom ngeen may jox échange ñu ne ko ayu shay lan lañ lay jox mu ne irhanuni nisaakum seen jigéen ñi seen soxna yi ngeen may jox ñoom ñépp ma yor leen fekk fayu ngeen ma man maa leen moom léegi xaalu ñu ne ko mais yow kamp liñ ñëwee mais kayfa narhanuka nisaana wa anta ajmalul arab mais naka lañ lay jëlee di la jox suñu soxna yi di la jox pour ngir nga lebal ñu te yow yow ajmalul arab yow kamb yaa dàq ci arab yi xaala ñu ne ko mooy yaa dàq ci arab yi waaye dépassé nga loolu yow fi nga toll gën rafet le plus beau des arabes quand même bon ñu naan moom day kii ay soxnaa nit di leen di leen bon ñu ngir lekk gum leen di gum leen di tay de lum leen di lemal non kamb yow dépassé nga foofu xaala mu ne farhanuni abnaakum bu dee manu ngeen loolu kon tayle leen ma jox leen ma seen doom yi qaalu ñu ne ko mais kayfa narhanuka abnaana fa yasubbu ahaduhum fa yuqaal fa bi wasqin aw wasqayn hada aarun alayna walakinna narhanaka la'ma ñu ne ko non kàmb ne leen léegi comme que seen soxna yi léegi jox leen ma seen doom yi ngir ma leen a lebal ñam non oh, gars yi ne ko ne kay fa narxanu ko am naaka mais naka la ñuy jël suñu doom yi di la ko jox nga yor leen ba kera yu leen di fay ñu lay fay nga dee bu ëllëgee bu ñu bu ñu bu ñu joteeg seen yeneen mbokk seen yeneen xale yi ñu naan leen yéen moom du ay topp leen fee yow doo dara yow dañ laa échanger woon ak soixante saa euh, lañ la lañ la échanger woon wala cent vingt champs lañ la échangé woon doo dara toppal fële mu ne hada lay naa ñu ne ko loolu nag wax dëgg yow kam loolu nag dangay xam ne loolu nag bon loolu gàcc la ci ñun walakin naa baal ñu proposer la leen ñun nag nar nar hanuka nur hinuka nar hanuka dinañ la euh, euh, euh, jox échange al lama mooy moo tax Sufyaan ibn Uyayna ne yaani sala as-silaah mooy arme yi dañut ay arme jox la ko léegi nag biñ waxee loolu sand euh, kamb fii nii waa imaam al-Buxaari bi moom Abu Naila ak say ak suf ak kii Seydina Muhammad ibn Maslama rek la tudd léegi après ci biir dina tudd ñeneen